a'uuzu billahi min alsheytaan alrajim bismillahi arrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin wa imaami almuttaqiin seyyidina wa nabiyina muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasuulillah alayhi afdalu salaati bi cawni llahi wa minnatihi léegi ci xajjatul wadaa di xajjatul islaam di xajjatul balaag di xajjatul kamaali wattamaam muy xajjatu rasuulillah alayhi salaatu wassalaam wa ma zilna wa nahnu bil muzdalifa wa ma zilna wa nahnu bil muzdalifa aw al jamaa aw jamaa ñu ngi muzdalifa ginnaaw bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallama jóge woon Arafat ci ginnaaw ba timis ga duggee lool mu ñëw Muzdalifa daal di fay julli li nga xam ne mooy timis ak gée bi adaanin waaxidin wa iqaamatayn kama sabata fi saxiixi imaamu Muslim wa kadaalika sunani Abi Daawuud an jaabir ibn abdillah radiyallahu anhuma comme ni nga xamante ne mooy mu julli fa timis dañu agsi rekk ñuy julli timis mooy la njëkk a def laata ñuy defar tànt yeeg teg bagage yi bi ñu jullee timis ñu nodd ñu julli timis iqaam dañu nodd iqaam julli timis nit ñi daldi door a yësal seen gëléem yi comme niñ ko gisawoon ci riwaaya al imaamu Usaama ibn Zayd radiyallahu anhuma wa ardaahuma ñu iqaamaat ñu julli li nga xamante ne ni mooy gée walam yusabbih baynahuma shay'a wala wala ala ithri kulli wahidatin minhuma kama qaala mawlaana ibn Umar wal xadiisu fi saxiixi imaamul Buxaari raxmatullaahi aleyhi mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam julliwaatul benn yoon am na nag benn affaire boo xam ne ngeen jéggal ma loo xam ne ci Arafat ba lañ ko waroon a wax mooy dafa bokk ci sunnay Arafat mooy imaam bi bañ a guddal waaw xutba bi moo tax al imaamul Buxaari ci kitaabul xaj rahmatullah alayhi mu def baabu qasril xutbati bi Arafa waaw baabu buntu qasril xutbati bi Arafa mooy gàttal xutba foofale ca Arafa de toute façon loolu moo doon sunnaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xutbay àjjuma gi ak iid li mu waxoon ne bokk na ci euh, fiqu dégg diine gu imaam bi nit ki nit ki mooy que ne xutba bi du ko guddal waaye day xut day njàng mi lay guddal buy jiite waaye ñun léegi c'est le contraire waaw mooy li nga xam ne xutba yi lañuy guddal lool mu njàng mi ñëwee ñu tari qul huwa allahu ahad ak ak ak qul a'udhu bi rabbin bokk na ci li nga xamante ne mooy sunna ci arafaat kii xutba amirul xajj buy xutba mu daldi xutba xutba boo xam ne bu gàtt la waaw comme niñ la ko waxe léegi bunt bi nga xam ne moom la al imaam al buxaari rahmatullahi alayhi daldi def noonee ndax mu nettali fa xadiisu mawlaana ibnu Umar mu daal di fay nettali xadiisu sayyidina wa mawlaana ibnu Umar radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma jamono ja nga xam ne ci la Abdul Malik ibn Marwan newoon xalifa bindoon al-Hajjaj ibn Yusuf as-Saqafi mi jiite woon foofule mu ne ko nag ajji ren yow yaa jiite ajj waaye na topp nanga nga roy ki nga xam ne mooy Abdallah ibn Umar fil hajj waaw mooy bi Marwan nekkee xalifa no Abdul Malik ibn Marwan fa Marwan doomam Abdul Malik ibn Marwan mu ne mu bind Hajjaaj wax ko loolu bokk na ci keroog li nga xam ne moom la Saalim wax te moo ko nettali jële ko moo nettali mbir mi da fekke woon na ko nee ma wax xajaaj bi génnee ànd sama bàyyi ànd ak moom di dem ngir ñu dem Arafat ngir ñu dem Arafat dama ne ko in kunta turida turidu in kunta turidu an tusiba sunnata al yawma faqsur al xutba wa ajjalil wuquuf fa qaala ibnu Umar sadaq waaw Saalim ne alxajaaj fekk nee na bi ñuy dox ah bi ñuy dox dane wa ana maahu xiina ma ànd ak Abdallah ibnu Umar sama baay biñ ñëwee mu ànd ak moom nee na mu dox xajjaaj nekk sama diggante man Saalim ak sama baay di Mawlaana ibn Umar ñuy dem ma ne ko nag in kontatu turidu an tusiba sunna ne ko yow alxajjaaj bu dee ne tey de bëgg ngaa jote li nga xam ne mooy sunnaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam tey ci bésub Arafaat bii faqsurul xutba bu ñu àggee batnu urana fa nga war a xutba na nga gàtteel sa xutba bi de bu mu gudd gis nañu xutba bi yonent bi alayhi salaatu salaam ku ne mën na koo wax léegi chronomètre waaw ayyuhan naas ayyuhan naas inna dima'akum wa amwaalakum xaraamun aleykum ka xormati yawmikum haada fi shahrikum haada fi baladikum haada alaa inna dimaa aljaahiliyata mawduu' wa awwalu damin ada'u dama ibn Rabi'a ibn al-Haaris kaana mustardi'an fii banii Sa'd faqatalathu Hudayl alaa wa inna ribal jaahiliyati mawduu' wa awwalu riban ada'u ribaana aw riba Abbaas ibn Abdil Muttalib fa innahu mawduu'un kulluhu waaw fattaqullaha fattaqullaha fi nisaa fa innakum qad axadtum qad axadtuhunna bi bi amaanillah wastaxlaltum furujahunna bi kalimatillah ah ba ni mu jeexe <laughs> waaw <laughs> waaw walakum walakum alayhinna an laa yuti'na furushakum ahadun takrahu an laa yuti'na furushakum ahadan takrahuna fa in fa'alna fa in fa fa fala falakum alayhinna an tadribuhunna darban ghayra mubarrih wa qad taraktu fiikum maa lan tadillu in i'tasamtum bihi kitaab allah wa antum satus'aluuna anni famaa antum famaa antum qaa'iluun qaalu laqad ballagtu ah? wa addaytu wa nasahtu fa ja'ala wa axada bi usbu'ihi as-sabbaaba yarfa'uha ila as-samaa wa ila an-naas wa yaqulu allahumma ashhad allahumma ashhad allahumma ashhad est lii gudd na ah lii gudd mooy gudd na voilà ma loo dama dem ba ci biir xaw ma am lu ma no lu ma ci biir xutba bi xam nga booy wax am sa kanam lu nekk ngay xooy xool di am looy kii nga jekki yaakaaroon naa ko fàtte waaye wallaahi alhamdu wal minna foog naa noonu la <laughs> voilà mooy bariwut pour wan la bariwut mu ne kon loolu la Saalim wax keroog loolu la Saalim wax keroog ma kii alxajaaj ne ko boo bëggee jot sunna tey loolu la Saalim ibnu Abdullah ibnu Umar wax alxajaaj ne ko boo bëggee jot sunna tey faqsurul xutba bu fa nekk def xutba communiste yooyu de <laughs> waaw bu doon tey dañ naan bu fi xutba xutba ala communiste <laughs> waaw xutbaay Staline yooyu nga xamante ni sawaay taxaw ci min ci ci ci kii bi fi ñuy waxe sawaay <laughs> yu Castro yooyu di wax ak di discours day six heures de temps de discours déedéet <laughs> waaye ma la waxu quinze minutes sax bu ma ko man <laughs> waaw xam ngeen lii matut quinze minutes waaye kon mu ne ko faqsirul xutba wa ajjilil wuquf te nga gaaw boo paree rek bañ julli rek gaawal nga gaawal ca taxawaay ba ji Arafaat <coughs> léegi mu ñëwaatee yële al imaam al Buxaari rahmatullah alayhi lan lañ doon wax waaw waaw waaw waaw mooy ci yonent mi alayhi salaatu salaam kon mu julli foofule ca Muzdalifa timis ak gée timis ñetti rakka loolu kenn du ko boole kenn du ko wàññi timis moom ñetti rakka la yu ñeent yi rek dañuy wàññi ñu ne ñu iqaamaat ñu iqaamaat mu julli li nga xamante ne nii mooy gée ñaari rakk te julliwul entre ñoom ñaar daldiwul naafila wala ala ithri kulli wahidatin minhuma te tamit naafilawul ginnaaw benn ci ñaar yi léegi kon gisoon nañu affaire julli bi gisoon nañu affaire julli bi affaire nodd beeg yooyu gisoon nañu masalaam waa ji xam ne moom dafa julli fële Mustalifa non Arafat la jullee wala ci yoon bi la jullee timis wala fa la jullee timis ak gée lan mooy àtte waxoon nañ la waxu al imaamu Sawri ak al imaam Abu Hanifa an-Nu'man ibn Thabit alayhi ridwaanul mannaan loolu moo gën a dëgër kenn ku ko fi julli di ko def di nga ko defaraat di nga julliwaat. waaw ah. <laughs> koo fi julli ci avant ngay àgg Muzdalifa boo fi ñëwee di ta di nga julli waat ah. waaw nag ñu amoon loo xam ne moom lañ fàtte woon mooy mais bala ñoo continuer parce que ñu ci guddi yi hein wala déet julli gi pare nañ julli gi pare nañ am na ay masala yu fi nekk mooy xoola naa leen wax bala ma koo fàtte mooy masalaam <laughs> parce que xadiisu Mawlaana Ibnu Mas'ud biñ gisoon ci jotaay bii weesu ah, yaa ngi fàttale ko loola bi Mawlaana Ibnu euh, Mas'ud ne moom gisul yonent bi alayhi salaatu wassalaam ah? mu daal di julli ay julli avant waxtoom wala ci ci ci en waxtoom dul ñaari julli yi loolu mooy xadiis boobu waxoon nañ la ko ah muy xadiisu Mawlaana Abdallah ibn Mas'ud waaw ah, bi mu demee mooy xadiis bi mu ñëwoon dem ba foofu noddulu ñu noddu mu iqaam ñu iqaam mu julli timis après mu laaj mu julli ñaari ràkka après mu laaj ci li nga xam ne mooy reeram ñu jox ko mu reer ginnaaw gi mu digal benn waaye ne ko ay wa jógal nga noddu mu noddu après ñu iqaam mu julli waaw léegi mu daldi euh, julli ba pare mu ne man gisuma yonent bi alayhi salaatu wasalaam julli ay julli en dehors seen waxtu lu dul ñaari julli yi muy timis ak fajar bi waaw ndax timis bi dañ ko am na nag ñu ne non pas timis ak fajar bi waaw parce que moom dane qaala tuhawwilaani an waqtihima mu ne huma salaataani lii de ñaari julli loo xam ne tuhawwala tuhawwalaani dañ ko dañ leen a soppi an waqtihima waxtu muy salaatul maghrib ba'da ma yati ak wal fajr hiina yabzughul fajr ak li nga xam ne mooy julli fajar mooy dañ koo julli mooy dañ ko teel a julli waaye loolu tekkiwul mukk ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa julli waxtoom jotul ah mooy xanafiya yi en ci dajale Arafat bi ak Muzdalifa bi ñoom dañu ne parce que comme que Mawlana Ibn Mas'ud dane moom gisul yonent mi alayhi salaatu salaam julli julli en dehors de waxtoom lu dul lii ñoom nag ah ñu ne lii la waaw ndax dane ma ra'aytu rasulallahi salaatan li ghayri miqaatiha illa salaatayn lu dul ñaari mu ne masumaa gis man Ibn Mas'ud yonent bi alayhi salaam julli ñaari julli julli julli en dehors de sa waxtu ah wala bokk li xayri lu wuteeg miiqaatihaa waxtoom wañ ko wutal lu dul ñaari julli yi mooy lan booy julli gi nga xam ne moom lañ la wax sànq léegi nag ah, kii ne xanafiya ah, yi rahmatullah alayhim ne kon nag ah, boo julli moom fii rek la mën am Arafat gisoon nañ ko ba ñu doon gis masalaam boole julli ko ne ñoom ñoom bu dee wàññi julli farata la lañ ko def mooy waajib waaw ku tukki moom dangay ngay wàññi mais nag mais mais ñoom Hanafi yi rahmatullah alayhim dañoo jàpp ne bu kantaa boole bi nag ak boole julli yi loolu moom fenn rek la mën a nekk mooy Arafat ak Muzdalifa jeex nag papa pëng waaw ñaar yooyu rekk la papa pëng ñaar yooyu rekk mën a am mooy dajale Arafat ak dajale Muzdalifa waaw ndax Seydina Mawlana Ibn Abbas Ibn Mas'ud moo ne gisul yonente bi saa salaatu salaam def loolu dul fii loolu masala la bu ñu war a gis mooy fii nii xadiis bi jamono ji lii mooy tegtalu xanafiye yi te waxoon nañ ko jamono jot mu am beneen masala Euh, fàtte naa beneen bi nañ dem rek après bon xam naa dina ñëw kon mooy fii la am na lu ñu fàtte woon ne waaw léegi Muzdalifa ak jam'u mais lu ñuy tekki euh, ñu ne la jam'u mooy jamaa jamaa mooy Muzdalifa rek waaw waxoon nañ la ne buñ nee jamaa mooy Muzdalifa Muzdalifa la léegi fu baat yi jóge ñu ne jamaa dañ ko koo tuddee parce que foofu la suñu maam aadama ah daje xam nga arafa dañ la ne woon daf ko fa xàmmee mais fi mu dajeeg moom ak sayyidatu Hawa mooy fan mooy fii ci Muzdalifa moo tax ñu koy tudde jam te fa la dajeeg moom waaw ah. léegi kanta lool benn wax la am beneen wax boo xamante ne yii al imaam al Hafiz na ko ci al ah mu ne kanta Qataada soloo nañ ci imaam Qataada mu ne dañ koo tudde jamaa ndax lañ fay dajale ñaari julli yi waaw moo dañ fay dajale ñaari julli muy lan julli timis ak gée mu ne looloo tax ñu tudde ko loolu la al imaam Qataada ibnu Di'aama as-Sadusi rahmatullah alayhi am beneen wax ñetteel ne déedéet dañ ko ko tudde parce que mooy nit ñi bu ñu fa nekkee mooy bu ñu fa demee nii comme ci guddi gii ñu nekk guddi Muzdalifa dañu fay dajaloo di fa jege yàlla looloo tax ñu leen koy tudde ñu koy tudde jam le fait que fa la ñuy dajaloo lii yépp ay wax la ci jam fan la jóge wallahu nag ta'ala a'lam ay dhalika kaan ana lan dëgg-dëgg ci yii moo tax wala est yii yépp loolu buur yàllaa xam kanta Muzdalifa Muzdalifa waxoon nañ la minal isdilaaf mooy isdalafa ndax nee nañ mooy isdalafa mooy jege na bu ma nee isdalafa ilayha mooy dana minha mooy jege na ñu ne foofu parce que Muzdalifa fii fi la sayyidatu a sayyidina Adam jege gis say fi la dajeeg Seydina Sayyidatu Hawa jegeeg moom ah, ah daldi ànd ak moom jege boobu nag mu ko jege moo tax ñu naan isdalafa waaw léegi mu am loolu benn wax la am ñu ne non le dañuy jege yàlla foofule. mooy di jege di jege-jegelu yàlla di ut ay moyens ngir jege yàlla ca ñaan yañ koy def ak ak bërëb boobu bëgg ñu nekk fa waaw mooy dañ fay dajaloo wa yazdalifuuna ila allah ay yataqarrabuuna ilayhi bil fii fiiha dañuy jege yàlla le fait ca taxaw gañ fay taxaw ndax moo leen ko digal moo leen ko sant waaw am na tamit ñu ne dañ koy tudde Muzdalifa ndax lan nit ñi daj jege mooy dajaloo gañ fay dajaloo wala boog ndax jege gi nga xam ne moom la Muzdalifa jege Mina waaw nga xam ne nit ñi dañ fay dajalewoo bari fa jege ñante ngir lan ngir wàcc Mina ngir dem Mina après waaw ci partie ci guddi gi waaw am ñu ne parce que dafa nekk dañ ko ko tuddee fa parce que mooy bërëb la boo xam ne bërëbu jege yàlla la waaw bërëbu jege yàlla la bërëb la boo xamante ne nii bu fa nit ko defee la fa buur yàlla santaane kooku da koy may ak jege yàlla loolu lépp ay wax la ci Muzdalifa ak jama fan lañ jógee en tout cas minal isdilaaf isdalafa mooy taqarraba waaw isdalafa isdalafa mooy taqarraba isdalafa ilayha mooy danaa mina wala isdalafa ilayhi danaa mina léegi ginnaaw loolu euh, léegi liñ doon wax sànk mooy julli jii mu julli nii yonent mi alayhi salaatu salaam kon xanafiya yi rahmatullah alayhim dañ cee gis ne bon en fait lii nii day wane ne kon jamu boole julli fii rek la la mën a nekk parce que li Mawlana Ibn Mas'ud li ñu wax sànq mais loolu dañ naan euh, xam nga loolu mooy dañ naan d'accorduñ ci moo tax waa jumbuur ne d'accorduñ ci ngeen ne dajale foofu rek la ñun ñii demoon nañ Tabuk waaw de gis nañ Tabuk ànd nañoo yonent bi alayhi salaam. selon ni ñu ko saxaaba yi nettalee ñuy gis selon ni ñu ko saxaabu à travers seen bët yi mooy lan mooy ne ba ñuy ba ñuy ba ñuy gis li nga xam ne mooy ghazwatu Tabuk nu mu demee woon mais Seydina Mu'adh radiyallahu anhu waxul na yonent bi alayhi salaatu salaam dafa dajale julli yi du wax na ko loolu benn la Seydina ñoom Anas jële nañ ko ci moom Mawlaana ibn Umar Mawlaana ibn Abbaas ak ñeneen ñeneen ci saxaaba yi ñu ne yeneen ci bale saab-saab waxul Muzdalifa de da doon daja mooy bu doon tukki comme ni Seydina Anas wax bu dee tukki ida jadda bil say as-sayru fekk ti mu tisbaar bi euh, fekk ko ci yoon bi da koy boole tàkkusaan wala bu dee jotamul mu dox ba tàkkusaan jot mu boole ko kon kay loolu leer na te loolu ziyaadatu ilm ah ki nga xam ne xafida ki nga xamante ne nii moom xafida moom lañ mooy ki takk xam-xam moom la ñuy féeteel ci ki nga xam ne lam yaxfad te mawlaana ibnu uh, uh, Abbaas uh, mawlaana ibnu Mas'uud radiyallahu anhu li mu wax kene gisuma yonent mi alayhi salaatu wa salaam ah, ah julli maa ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam salla salatan li ghayri dañ naan loolu noonu eh, loolu noonu am na nuñ koy déggee mooy da ko mooy mooy julliwu ko yonent ma ne saa julli en dehors de la baaxoo woon doon ko julli loolu sax la vrai wax ji di tekki waxu Mawlaana Ibn Mas'ud radiyallahu anhu tekkiwul ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa julli wax ab julli bi mu fajar mooy ne fajar bi Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam nga euh, Medina alayhi salaatu wassalaam te waxoon nañ xadiis bi keroog bi mu bi layl fa kulu washrabu hatta yu'adhdhina ibnu ummi maktum mu ne Seydina Bilaal moom de guddi lay noon fa kulu lekk leen washrabu ta ngeen naan ba ni nga xamante ne moom la ibnu ummi maktum bi nodd waaw mooy ne yonent mi alayhi salaam bu fajar jotoon dañ doon nodd mais léeg-léeg nondu gi këram la koy fekk yonent mi aleyhi salaatu salaam julli ñaari ràkka door a ñëw ñaari ràkkay fajar yi door a ñëw kon gis nga am na sax yu ne da doon tëdd tuuti door a jóg door a dem ba ba zahir yi daan loolu farata la tëdd googu mooy kon mooy ne lim doon bu bu bu fajar gi jotoon xaar mooy Medina kon xam nañ ne da doon xaar tuuti. door a commencer julli mooy dañuy noddu à l'heure mais julli ñi mooy dañuy nodd rek ñu taxawal ci saa si loolu benn affaire la alors que fii nii jam mooy en en euh, attendant nit ñi di ñëw ah nit ñi di ñëw di jóge fee di ñëw loolu yonent bi aleyhi salaatu salaam ah en attendant ñuy agsi loolu loolu Medina la doon am nga xam ne doon na jël quelque ginnaaw yi noddee ak bi ñuy jullee. alors que fii ci jamaa mooy ñépp ngi fi affaire bi dafa xar rek ñu noonu yonent ma la saa julli ci saa waaw ndax ñépp a ngi fi moo tax waxu Mawlaana Ibn Mas'ud bi loolu lay tekki radiyallahu anhu waxtu wi mooy waxtu wi nga xam ne moom la tàmmoon moom la baaxoo woon moom alayhi salaatu wassalaam doon ko julli li nga xamante ne mooy fajar loolu la def moom la teel a julli waaw dafa jot rek mu julli ko moo tax euh, euh, dañ naan Hanafiya yi ñun d'accord ñu seen loolu ngeen naan jamono ku fi jóge Lyon dem Paris euh, te condition yëpp mat kooku mën naa dem boole julli comme ni ñu ko gise woon ah allahu taala alam ginnaaw loolu kon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom fa falaanee kon ba fajar ko jotee rek dafa julli fajar ah comme li Mawlaana Ibn Mas'ud wax léegi nii li mu wax nii ne fa lamma ah waa mu ne ñooy ñaari julli salaatul maghrib ba'dama ya'ti an-nas al wal fajr hiina yabzughul fajr waaw mu ne ra'aytu nabiyya sallallahu alayhi gis naa yonent bi di ko def eh, mooy jullit fajar jooju nag yonent bi alayhi def ah ah mooy lii nii seydinaa jaabir gis nañ ci xadiisam bi lim wax ne fa sallal fajra xiina tabayyana lahu suba comme ni xadiis bi ne ci saxiix imaam muslim di leeral liñ waxoon sànq ne nekkul nañ avant fajar la julli mooy lam aado woon imaamu jaabir bi mu nañuy fa tajaa thumma tajaa rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam hatta tala'a al-fajr fa salla bi adhaanin wa iqaama Seydina Jaabir bi mu ñu waxee ci xadiisu imaamu Muslim bi rahmatullahi alayhi ak al imaam Abu Daawud mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi mu tëddee Muzdalifa fanaan foofule xatta tala al fajr ba ni fajar gi di xare fa salla al fajra mu julli fajar xiina tabayyana lahu subh bi adaanin wa iqaama mu julli fajar xaab xiina tabayyana lahu subh mooy ba mu ko leeree ne subxu gi muy fajar gi jot na suba xar bi adaanin ci benn nodd way xaam ak benn iqaam foofu nag laata mu koy julli hein laata mu koy julli nag fa la kii ñëw ah Seydina Urwa ibn Mudarris radiyallahu taala anhu wa ardaa comme ni nga xam ne noonu lañ ko gise woon te mu nekk xadiis bi nekk ci saxiixu mu no musnadu al imaamu Ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal rahmatullahi alayhi ak naka noonu ashaabu sunan al imaam at-tirmidhi an-nasaa'i ak al imaam ibnu maaja ak al imaam ad-daarimi al imaam abu daawud mu ne woon haddathanaa musaddad ah xoolal dinaa la wax ñaari càllale al imaamu ahmad ak al imaamu nañ njëkke sëriñam wala wala wala al imaamu ahmad mooy sëriñam al imaamu ahmad ibn muhammad al imaamu ahmad ibn muhammad ibn hanbal mu ne haddasanaa mu ne nettali nañu Hushaym ah, al-Waasiti ah, Abu Muawiya ana ibn an ibn abi xaalid mu jële ibn abi xaalid di ismail ibn abi xaalid di hurmuz abu abdillah a zakariya mu jële ak an ak zakariya ibn abi zaida abu yahya an sha'bi mu jële ci sha'bi al imam amir ibn sharahil ibn abd di moom al-imaam Abu Amr ah, ash-Sha'bi annahu qaala mu ne axbaranii nettali na ma Urwatu ibn Mudarris muy Urwa ibn Mudarris at-Taa'i lool mooy càllale sëriñ wi di al-imaam Ahmad kanta al imaamu abu daawud as-sijistaani rahmatullahi alayhi mu ne haddathana musaddad mu ne haddathana nettali nañu musarhad musaddad di musaddad ibn musarhad ibn musarbal ibn mustawrad al-asadi rahmatullahi alayhi di abul hasan musaddad ibn musarhad ibn musarbal ibn mustawrad al-asadi rahmatullahi alayhi mu ne haddathana yahya mu ne nettali nañu yahya mooy ban yahya yahya Yahya ibn Sa'id ibn Farrukh al-Qattan al-Hafiz mooy Yahya ibn Sa'id ah, al-Qattan Abu Sa'id rahmatullahi alayhi an Isma'ila mu jële ci Isma'il ibn Abi Khalid Hurmuz min ngi sànq Abu Abdillah qaala mu ne haddathana mu ne nettali nañu Amir mooy Amir miñ la waxoon sànq mooy Amir ibn Sharahil mooy Abu Amr de moom la Amir ibn Sharahil ah, qaala mu ne axbarani nettali nañu Urwa di Urwa ibn Mudarris ibn Aws ibn Haaritha ibn Laam ibn Amr ibn Tariif ibn Zumaama al-Kuufi at-Taa'i rahmatullahi alayhi wa radiya anhu annahu qaala mu ne ataytu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam Seydina Urwa ibn Mudarris gisoon nañ tarjamaam xadiis bi gisoon nañ ko ndax dañ doon gis masala bu ëndi wax bi mu ne mu ne ataytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam bil mawqifi mu ne yaani bi jam'in waaw fa ma ko fekk mooy Muzdalifa loolu waxoon lañ la xadiisu imaam euh, at-Tirmidhi bi moom dafa leer waaw dane ataytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam bil muzdalifati xiina xaraja ila salaa gis nga ah wax nañ la waa asxaabu sunan al arbaa ñoo ko solo ak sëriñu imaam abu daawud al imaamu ahmad ak al imaam ad-daarimi rahmatullahi ala al jamii al imaamu uh, uh, muy bi sanadin saxiix saxiix imaam euh, euh, at-Tirmidhi moom tàllaleem Seydina Urwa ibn Mudarris dane ataytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam bil muzdalifati nee na damaa dikkal yonent bi alayhi salaatu wa salaam bil muzdalifati fekk ko bërëb bi ñu naan muzdalifa mooy ci guddi ji la fa ñëw mais kañ laa agsi kañ laa ko fekk xiina xaraja ila salaa jamono ja muy génne ngir julli fajar waaw fa qultu ma ne ko yaa rasuulallah aa ah, yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam yow ndawul yàlla li kat inni ji'tu min jabalay tayyin aklaltu raahilati wa at'abtu nafsi wallahi ma taraktu min hablin illa waqaftu alayhi fa hal li min hajj faqaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallama man shahida salaatanaa haadihi wa waqafa ma'anaa hattaa nadfa'a wa qad waqafa bi'arafa qabla dhaalika laylan aw nahaaran faqad atamma hajjahu wa qadaa tafathahu. Fii lañ doon gis fii. agsi la ci fajar gii yonent bi alayhi salaam di waaye julli la Seydina Urwatu ibn fekk yonent bi alayhi salaam muy génn di julli mu ne ko ah ya rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam yow ndaw yàlla le inni kat jiitu min jabalay toy ci ñaari montagne toy yi laa jóge ak altu rahilati waay waay escanté naa sama gëléem bi sonal naa ko de teg naa ko pression lëgëy bu metti tey wa at'abtu nafsi te sonal naa sama bopp wuu oh sonal naa escantewu naa sonn naa lool waay lu tax wallaahi ndax maa ngi wat ci yàlla maa taraktu min hablin bàyyiwuma benn tundo illaa waqaftu alayhi lu dul ne yéeg naa ca kawam fa hal li min haj ah est-ce que am naa aj ah ya rasulallah est-ce que am naa aj fa qaala rasulullah yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko man adraka ma'ana hadhihi salaa képp koo xamante ni dab na fekke na julli gii ñuy waaja julli muy julli fajar gii wa ataa wa qad ataa arafa ci riwaaya imaam Abu Daawud bi wa ataa arafatin qabla dhalika laylan aw nahaara faqad tamma hajjuhu wa qadaa tafasa waaw kantaa ci riwaaya al imaam at-Tirmidhi bi ñu la doon wax sànq ah mu ne wa ataa arafata min laylin aw nahaar wa ataa arafata ah man non képp koo xam ne shahida fekke na salaatana haadi suñu julli ji wa waqafa maana mu taxaw ak ñun fii xatta nadfa ba keroo ñuy dem ba niñ fiy jóge ngir dem fi tegu ci Muzdalifa fi dem waqad waqafata fekkoon na mu jiitu mu taxaw bi arafata ca bërëb bañ naan arafa qabla daalika lu jiitu heure bii mu ma fekk fii lay daalika taxaw na fa laylan guddi aw nahaaran wala benn wala bëccëg faqad atamma hajja kooku de matal na ajam wa qada tafata nusukam ba mu waroon a def ca bés boobu def na waxoon nañ le lii mooy tegtalu imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal fii la tegtaloo woon ne ah kon kay lii damay wan kon man taxaw Arafat commencé wul zawal fen waaw comme kama qaalal jumhur du zawal lay tàmbalee ah. moo gën nag waaye subaak fa fajaru Arafa bu fajar nga xaree tàmbali na waaw kon lii la Seydina Urwa ibn Mudarris léegi nag njàngat yi ci amoon yooyu yëpp gisoon ko ba waaw que Arafat fan la commencé fu mu mooy kon selon Hanbali yi fajaru arafa ca ba fajar xare ba ni nii ba fajaru muzdalifa foofu la yem waa jumhur ne waa ne zawal ba'da zawali bésub arafat ba ni ñuy jullee fajar foofu la yem loolu yépp gisoon nañ masala ak yu ci léegi kon yonent bi aleyhi salaam julli fajar ñaari rakka teel koo julli waaw daf ko teel a julli euh, léegi nag léegi ah. nañu nag pause fii yem nii ci nettali yi nag ñu dugg nag ci masala yi nga xam ne moo ñu dese eh, mi ñu dese mooy bon eh, eh, dinañ fexe jeex nañ kon dañuy tënk ko kon mooy masala mi mooy ah. mais lan mooy àttee yi fanaan mabit bi Muzdalifa parce que euh, taa boo à dire boobu ba léegi yaa ngi wax mais man man bu ma mais léegi bu ma ko defaloon man damaa damaa yéex a ñëw déjà bi weesu ma doon wax affaire waa ji wàcc bi date de deux heures ak fa la minuit yaa rafet ma ne la waaw ma ne la mais imaginons j'arrive à à à trois heures ma def quelque deux heures wala yooyu àgg Musdalifa fële Arafat mais est ce que Musdalifa je suis obligé dem fa est ce que manuma xaar rek comme que sonn naa ma nekk ci benn hôtel foofu la ca Arafat après bu ma paree wala boog fa ma fay dal ma dal foofu après man ma dem direct Mina comme que moo topp après Musdalifa tey est ce que loolu mais bu ma ko defee lu ciy ne ñu ne la nag waaw kay loolu mooy suñu masala bi mooy ana mooy àtte fanaan Musdalifa waaw loolu nag boroom xam-xam yi raxmatullaahi alayhim dañ ci am nañu ne ba pare am nañu ne ruknun min arkaanil xaj képp ku fi bàyyi taxaw moom Muzdalifa boo fa fanaanu nooy def ba fanaanoo mooy yow sax aj yàqu na parce que pilier ci pilier aj bi nga yàqu nga nga bañ a def waaw te loolu moom deret rek du ko régler ah waaw boo boo yàqee pilier bul yaakaar mukk ko ne yow da ngay tuur tuur deret mu jeex ah non tuur deret génnewula ci loolu mooy première wax bi ah voilà moo am beneen wax bu ne noo waajib la noo waajib kese la mooy eh, dafa war te xam nañ ne ci aj gi liñ naan waajib mooy li nga xam ne bu ko nit ki bàyyee day tuur deret ñii ñii nii deuxième wax bi mooy lan yow miy waxoon bi poser sa sa sa sa question bi léegi boo ñëwoon fanaan est-ce que mën ngaa fanaan Arafa ba suba rek nga dem Muzdalifa nga dem fële euh, Mina dañ naan la waaw boo ko waxuñ la nag nga tay ko di ko def mais bu dee amoo pexe ba daal lool rek nga man a def defal loolu waaye mais nag foog nga rendi dara waaw ah, ah foog dara am lool beneen wax la mu am beneen wax boo xam ne dañ ne yooyu yépp yéen yii nii yéen fi wax nii yépp demewul nii mooy àttee bu lii ah waaw mais dañ koo sopp sunna la rek sunna la waaw sunna la waxuñ nag sunna la mooy ku ku defal lu la neex ah ah déedéet waxuñu na sun sunna la defal lu ah, ah. dañ ne la sunna la ngëneel gu rëy ngi ci fexeel nag loo man na fanaan na fa fanaan waaye nag bu dee nag manoo ko nag ah bu dee ne yow bu dee bu dee ne manoo ko boo ko manul mooy ngëneel moo la raw amoo dara looy rendi amoo dara looy def loolu moom mooy li ñu xamooy sunna quoi waaw ah, sunna la rek dara du la fekk boo ko bàyyee euh, léegi nag wax ji mooy lan ana léegi wax yi kan moo wax wax yi ak lan moo ci gën dëgër ñu ne la wax bu njëkk bi wax bu njëkk bi këne ruknun la mooy pilier la boo xam ne boo ko bàyyee sa aj yàqu na bu la rawee ku fanaanul Muzdalifa sa aj yàqu na loolu moom la Mawlaana Ibnu Abbaas wax jële nañ ko tamit ci mel ni nañ ko ci ku mel ni ci Abdallah ibnu Zubayr loolu mooy madhabu zaahiriyyi mooy madhabu zaahiriye yi waaw ku mel ni al imaamu bunul qayyimi boo demee ci azad moom loolu la jàpp ne lii nii lii nii moom mooy mooy wax ji ruknu la de ku fi taxawul Muzdalifa sa aj yàqu na waaw na la leer na yow amoo aj amoo aj am na tamit ci Shafi'iyya yi ku mel ni al imaam ibn Xuzayma rahmatullah alayhim moom lañ naan <laughs> wala nañ bàyyi lool <laughs> waaw <laughs> ah Euh, mooy ku fa taxawul yow euh, sa sa jàqu na kon mooy mazhabu zahiri yi kanta beneen wax bi ne waajib la loolu mooy waxu waa jumhurul ulama mooy waxu ku mel ni maaliki yi rahmatullahi alayhim ak tamit mooy madhabu Shafi'i yi te mooy li wér comme li al imaamu an-Nawawi wax ne wa saxiixu min madhabi Shafi'i annahu waajib man tarakahu lazimahu dam wa sahha hajju wa bihi qaala fuqahaa'ul kuufa wa ashaabul hadiis al imaam an-Nawawi rahmatullahi alayhi mu ne lii nii wa saxiixu min madhabi Shafi'i li wér ci suñu mazhab muy mazhabu imaamuna al imaamu Shaafi'i rahmatullahi alayhi al mabitu bi Muzdalifa waajib dafa war mais du ruknu man tarakahu ku ko lese ku ko bàyyi lazimahu dam kooku moom obligé mu rendi dara wa sahha hajju te ajam dina wér wa bihi mu ne ca wax bii qaala fuqahaa'ul Kuufa moom fuqaha u Kuufa yi wax ah te loolu wax nañ la mooy madhabu maalikiyya yi tamit fuqaha Kuufa yi nag buñ la waxee mooy xanafiyya yi rahmatullahi alayhim lañ ci jublu ah. Ah. mu am kon léegi ñan ñoo ne sunna la ñu ne la loolu ñu ne sunna la Euh, wax la bu ñuy toxal ci imaamu Shafi'i mais du bi gën dëgër ci seen ngir hein riwaaye la tamit boo xam ne bu ñuy nettali ci al imaamu Ahmad hein këni sunna la ku ko bàyyi ngëneel daal moom raw na la waaye nag ah loolu nag moom kenn waxul ne am nga bàkkaar te deret du la war dara du la war te am na yenn yeneen mbooloo yoo xam ne lii lañ dëgëral waaw léegi nag euh, bon euh, wax bii ne sunna la nag mooy wax la boo xam ne dëgërul waaw wax la boo xam ne dëgërul du tout ñaari wax yi nga xam ne daal ñoo ñoo dëgër ñoo ñoo yi opposé woon te mooy ñi ne rukn la ak waajib waaw ñooñu daal ñaari wax yooyu moom ñoo dëgër quoi parce que ñi ne ruknu la dañ ne ah suñu borom moo ne fa idaa afadtum min arafatin fadhkuru allaha inda al mash'ar al haram ñu ne liy wone ne farata la noonu ruknu la pilier la boo xamante ni ni képp ku ko bàyyi sa aj yàqu na suñu borom moo ne fa isa fa ida afadtum min arafat bu ngeen bëbbee jóge arafat ah fadkurullaha na ngeen tudd buur yàlla fan inda al mash'ar al haram te al mash'ar al haram montagne la bu nekk Muzdalifa comme niñ koy gisee insha allah ci jotaay bii di ñëw dina wala alaysa hada bi amr min rabbina est-ce que lii du digle buur suñu boroom digle fa ida afadtum min arafatin fadkurullaha na ngeen tudd yàlla fan inda al masharil al masharul turu montagne la bu nekk foofu te al masharul haram min al muzdalifa te boo ko fa nga koy tuddee yàlla mooy danga fay ne boo fa newul nan ko fay tudde te buur yàlla jox na ndigal nii ne buñ jógee nañu farataaloon ifaada min al arab min arafat waxoon ko waa Quraysh ñu doon wax ñoom ñooy alxums duñ fa jóge ñoom duñ jóge ci alxaram fu ñu gënoon a sori mooy ñu dépasser Muzdalifa suñu borom ne leen dépasser leen ko nag. hein mooy Muzdalifa lañ doon yem parce que dañ doon wax ne ndax nu euh, euh, ulul xaram ñun ñooy waa suñu borom ne leen nag. summa afidu min haythu afada an-nas bëb leen fa nit ña bëb ba muy Arafat. après fii mu ne ni su ñu xam ne fa Arafat farata la mu ne su mu ne fa ida afadtum min arafatin bu ngeen bëbbee nekk mbooloo jógee Arafat na ngeen tudd yàlla lu bari fadkurullah na tudd yàlla indal mash'aril haram muy ci montagne boobale te montagne bi Muzdalifa la ne kon nag ndigal li suñu borom joxe ne nañ ko tudd kooku boo fa newul mënoo koo tudd loolu c'est clair ba pare ñu ne xadiisu Seydina Urwatu ibn Mudarris bi ñu fi wax léegi te jeexal ko moom itam daf ñuy won farata la parce que bi alayhi salaatu wassalaam bi ko ne yaa Rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam aklaltu wa adamtu nafsi fa wallahi wa ma taraktu hablan illa waqaftu alayhi fa hal li min haj mu ne yonent bi alayhi salaam sonal naa sama waruwaay wi te sonal naa sama bopp bàyyiwuma fee benn tund lu dul taxaw naa fa yonent bi alayhi salaam ne ko man shahida salaatana haadihi wa waqafa ma'anaa hattaa nadfa'a wa qad waqafa bi Arafata qabla dhaalika laylan aw nahaara faqad atamma hajjahu wa qadaa tafathahu muy riwaaya al imaam al riwaaya al imaam al al at-Tirmidhi Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Zawrata at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi yonent ma la saa saa lii wane ne farata la fii benn man shahida ruknu la yonent ma la saa saa dafa tontu Sayyidina Urwa ibn Mudarris at-Ta'i mu ne képp koo xam ne fekke nga suñu julli jii muy julli fajar wa waqafa maana hatta nadfa mu taxaw ak ñun fii ci te Muzdalifa woon mooy bi muy génn ngir dem julli fajar bi mu taxaw ak ñun hatta ba kera nadfa lañu fi jógee ngir dem mu ne waqad waqafa bi arafa fekk taxawoon na arafa lu jiitu loolu qabla zalika laylan ci guddi gi aw naharan wala ci bëccëg gi faqad atamma matal na xajjahu ajam wa qadaatam te jooxe na tafasahu la ko waroon ca bés boobu ñu ne li tax mu ne wa waqafa maana hatta nadfa kon loolu dañ ciy xame ci xadiis bi mooy mafhum bi mafhum bi dañuy wan te yéen yéen waa jumhur xanafiya yi yéen grawul parce que yéen mafhum du seen affaire <laughs> mafhumul muxaalafa du seen affaire waaye yéen yéen ñi ci biir yéen maalikiyya yi eh ak yéen shafi'iyya yeeg ñooñu yéen da di wax mafhum léegi nag kon déglu leen kon nag déglu leen ñu bu baax yéen fii nii lan ngeen ciy dégge yii ñe fii nii fii nii dilaalatul eh, eh, iqtiraan bi dafa dëgër fii saa yi dilaalatul <laughs> iqtiraan bi dafa dëgër le fait mu ne ku fekke suñu julli ji man shahida salatana haadi wa wa boobu e conjonction de coordination di boole moo dane ku fekke suñu julli ji wa waqafa maana mu taxaw ak ñun xatta nat fa ba fañ fiy jóge waqad fekk waqafa mu taxawoon bi arafata ci arafa qabla dhalika laylan aw nahar lii yépp la boole ne ku def yii faqat koo kële atam ma matal na hajjahu ajam waqadaata jooxe na te matal na dafarewu su ko fi waroon a def mooy yii yépp ànd te boole na ci wuquf bi Muzdalifa wa waqafa ma Anas xanaa gisu ngeen affaire boobu noonu ah kon nag yéen surtout yéen ñooñu kon dañ ciy xame ne yii nii eh, kon dilaalatul iqtiraan bi nga xam ne mooy li leen boole hein hein eh, li leen boole mooy eh, mooy que ne ñoom ñi ñépp ñoo bokk àtte mooy balaa ngay matal sa aj te bu aj gi matul mooy sa aj baaxul que yeneen ci dafa boole taxaw mu fekk julli ji fekk mu taxaw moom fii nii Muzdalifa ba ni fiy jógee fekk taxawoon nga Arafat mu boole yëpp te xam nañ ne taxaw Arafat farata kon dañuy xam ne ci farata rukn la waaw. Ah. hàddaa ruknun hàddaa ruknun hàddaa laa ma xaala hmm Ah. léegi ñu ne lii ab kii la ah. Ah. ñu ne leen non léegi comme que doxoon nañ dañuy gàttal suñu heure bee ngi jeex de presque quatre minutes ñu dese est-ce que du ngeen ñu may ngeen yem noonu parce que daa mel li ngeen wax leer na mooy yéen indi ngeen aaya bi indi ngeen lii bon euh, dañ leen koy ñaan rek ngeen yem noonu yéen léegi yéen waa jumhur nag. yéen waa jumhur ana lan ngeen wax waa jumhur na moom dañ ne waajib la waaw dañ ne waajib la mooy dafa war waaye nag du ruknu du ponk ñu ne leen fu ngeen ko teg ñu ne parce que yonent bi aleyhi salaatu salaam moom dafa noonu alxajju arafa man jaa qabla an yatlu al fajr faqad adraka waaw <laughs> yonent bi alayhi salaatu wa salaam mooy bi mu doon wax alxajju arafa alxajju arafa aj mooy arafa waaw ah, aj tam na ci sunan yi alxajju arafa waaw ah, ah, ah ñu ne loolu ba pare mu ne man jaa qabla an yatlu al fajr faqad adrak ku ñëw avant fajar gi di xar mooy ku ñëw Arafat fajar gi di xar kooku fekke na aj gi gis nga tegtal waa jumóo <laughs> foog foog naa jëli nga ko de ah? <laughs> dañu ne eh, xam nga sànq yaa ngi doon rappeler Euh, Arafat taxaw bi fan la commencé ak fan la yem <laughs> imaamu Ahmad rahmatullah alayhi tegtaloo ci eh, hadiisu Seydina Urwa ibn Mudarris inda al imaam Ahmad wa kadhalika eh, ashaabu sunan al arba'a wa ghayrihim rahmatullah alayhi kene mbir mi te day commencé te jour ba ndax moo ne waqad waqafa bi Arafatin qabla dhalika laylan aw nahara waa jumhuur nag dañ ne mais comme que xam nañ ne yonent ma lay saaf xamal nañu ne Arafa mu ngi yem ci fajar gi ah ci fajaru bi muy julli Muzdalifa mais kon imaginer te nee nañu alxajju Arafa nit ki nga xamante ne yi <laughs> dafa ñëw Arafa imaginer ñu ne euh, nañ jël ne. <laughs> ah euh, nu mu tudd fajar cinq heures la cinq heures et demi cinq heures bokk cinq heures pile du matin nit koo xam ne moom quatre heures euh, quatre heures et demi la agsi Arafa trente minutes dese ko wala wala nañ jël lu gën a lu gën jege lool mooy mu agsi Arafa cinq heures mooy fajar mais moom mu ngi agsi Arafa cinq heures mooy le quart du na ko ne diggante Arafa ak Muzdalifa manu koo def ci quinze minutes mooy bala mu faa àgg fajar jot est yaa ngi gis léegi kooku yonent bi alayhi salaam waa jumhur ne yonent bi alayhi salaam xamal nañu ne na taxaw arafa ndax alxajju arafa te nee na alxajju aj arafa man jaa qabla an yatlu al fajri ku ñëw avant fajar di xar mooy bu ku ñëwoon arafa deux minutes avant fajar di xar une minute avant fajar di xar quelques secondes avant xaj fajar di xar yow qad faqad adraka kooku dam na xajam ñu ne yonent bi alayhi salaatu salaam bu doon ne yow bu doon ne yéen yéen yéen ñu wax léegi kene al mabitu bil farata la kon frontière bi nga xam ne fala fala Arafa di nekk du nekk fajaru Muzdalifa manu koo nekk parce que ku fajaru ku fajar fekk Arafa de toute façon mooy yow mabit liñ naan mabit fanaan weesu na manoo koo def Muzdalifa c'est impossible yonent ma ne saa saam nee na ku ñëw Arafaat laata an tatlu'a an yatlu'a al-fajr faqad adraka fekke na li nga xamante ne mooy aji ci waa jumhuur nag sincèrement sincèrement gis nga bu dul woon seen lii nii sincèrement moo dëgëral seen wax <laughs> lii moom moo dëgëral seen wax dë doo xam ne ak a naqaree dindi waaw parce que manuñ la ne yow jëfa ngii boo xam ne heure bii lay commencer ba heure bii boo ñëwee ca feewu avant feewu heure ba sax jot nga affaire bi mooy yow t'es pas t'es kenn ajourné la yow kenn kenn kenn kenn kenn disqualifié wu la mu leer ne am na leneen loo xam ne waroon na ko def ci heure boobu mooy ku yéex a ñëw am na heure boo xam ne gaa yaa nga woon Muzdalifa te fa la waroon nekk sauf que dafa yéex a ñëw yonent ma ne saa saa ne ku ñëw avant an fajar ngay xar kooku faqat la ku taxaw arafa alxajju arafa kon ci la ñuy xam ne al mabitu bu Muzdalifa du ruknu waaye nag waajib la waaw que mën na nekk bi ci mag moo ci dool ndax yitte bi ko yonent ma ne jox. dëgg la nag xudu anni manasikakum yonent bi alayhi salaatu salaam moo ñu jàngal nag ne ku taxaw arafa laata fajaw Muzdalifa di xar kooku am na arafa kon ci lañuy ñuy xame ne man ku fa taxaw heure boobu bu la Muzdalifa rawee kooku yàqul sa aj léegi ni ngay def mooy da ngay reen di dara léegi nag euh, moo tax vraiment à vrai dire daal euh, <laughs> lool moo tax waxu jumhur am solo lool waay dëgër lool waay dëgër lool waay sinon waxu ñële dëgëroon na de waaw waaw seen wax ji dégg nga liñ la wax lu yonent bi aleyhi salaatu salaam wax boole yooyu yépp ne wa waqafa maana waaye nag wa waqafa maana boobu daa am lu ko dindi mooy que ne loolu la ngay def mais ki nga xam ne moom ngànta tax wala boog moom fekkewul Muzdalifa du tout Arafat daal te leer na ko ne manula amandoo dëy bu boobaa kenn du kon demal Muzdalifa bàyyi Arafa ndax bu bàyyee Arafa ba fajar gi jot affaire am yàqu la alors que bu taxawee Arafa rek taxaw ak si cëpp fajar jot kooku noonu moom am na aj ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko wax te xam nañ ne jamono jooju kim naan ñëw na ku ñëw laata an qabla an yatlu al fajr man jaa ku ñëw arafa laata ñuy julli fajar loolu xam nga ne te fajar ga Muzdalifa lañ koy julli mooy manu nekk fii nekk fële en même temps kon bële dina ko faat te yonent ma ne saab saab xam nañ ne du ko faat te neewul ajam yàqu na kon ci lañuy xame ne loolu mooy li dëgër insha allahu taala te après dinañ gis ci guddi gi nii nii euh, parce que euh, waaw kay loolu loolu dama ko fàtte woon avant fajar gi sax la woon mais dinañ ci ñëw avant julli fajar gi waaw kon bon pour gàttal parce que suñu waxtu yii nga passé na mooy ne bon léegi mooy yeneen commentaire yi ci naroon a am ak yooyu dañ koy <laughs> bàyyi mooy <laughs> waxu wax jumhur insha allah mooy li gën dëgër mooy al di bi nga xamante ne mooy almuzdalifa laysa bi ruknin walakinahu waajib faman tarakahu faqad saxa xajjuhu wa alayhi waaw mooy fanaan muzdalifa du farat du rukn du ponk waaye nag waajib la mooy na ñépp def yonent ma ne saa saa yitte yi mu ko jox waaw léegi nag mu des est-ce que waxtoom fan la yem fan la commencé loolu daal Euh, boroom xam-xam yi woon nañ ci nii naan ci guddi gi bu xaajee ca la ak mais daal dañ naan mbir mi daal ku fa nekk nañ fa nekk ba mu des kaa yi nga xam ne moom la waaw ba mu mooy ne da nga fay da nga fay jullee timis ak comme ni yonent ma ne saa def nga nekk fa ba fajar ba des kaa yi nga xam ne mooy ñu néew doole yeeg ñooñu ñoom ana nan la yonent ma ne saa saa doxale ñoom ci guddi Muzdalifa gi loolu inshaa allahu taala la gis ci jotaay bii di ñëw ak tamit kon fajar bi wax nañ ko pare parce que lii ci muntasaful layli ak kooku ci guddi gi la woon mooy war nañ ko ma lu tax ma fàtte ko mais euh, garaawul dinañ ko gis bii di ñëw inshaa allahu taala après ñu gis nag après nag ñu war a nag quitter Muzdalifa biñ jullee fajar mooy ñu ngi après julli fajar yonent bi alayhi salaam julli na fajar ba pare bi mu jullee fajarana fan la dem kon su bii di ñëw insha allah ñu war a gis li nga xamante ne mooy ñaari masala yooyu ana ñooñu est ce que daa am ñépp fanaan Muzdalifa ba fajar dañ naan la déedéet ñooñu nan la kan moo leen jox ndigal ñu quitté Muzdalifa te fajar jotagul ñu kooku de kii joxe ndigalu ko joxe mu yonent bi alayhi salaam loolu nag insha allahu taala dañuy gis ak ana après Muzdalifa ila ay